kon tey ñu jël saar bu bees <coughs> luy saar bi nga xamante ne nii mooy saar bi topp ci saar bi ñu gisoon jataay yi yépp di suuratul xajj muy suuratul anbiya te ci saar bii lañuy jeexale li nga xam ne mooy wàll wi di juzu bi inchaa allahu taala saar bii nag boroom xam-xam yépp dëppoo nañu ne mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima kon suñu borom tabaraka wa nga ne ma moolu yal anbiya ma ne laal anbiya ñooy yonent yi salawaatullahi wa salaamuhu ñoom ñoo tudd noonu ne la ñoom la mooy annabiyu mooy kenn ki pluriel bi mooy yu bari yi mooy al anbiya léegi nag ñooñu ñooy ñi nga xam ne ndax xabaar yi nga xamante ne moom la ñuy jote ak tamit tiim gi nga xamante ne moom lañ tiim mbooleem bindeef yi mel ni niñ leen tiime féete leen kaw ñoom ñépp lool moo tax nga xam ne dañ leen koy woowe waaye di jot xabaar yoo xamante ne nii boroom bi ñoom kese la ko jagal la ko jagleel ngir ñu xamal ko yoo xam ne seen digganteeg ñoom kese la ak yi nga xamante ne nii mooy seen diggante la ak jaam yi nga xam ne ñoom lañ leen yónni alayhimu salaatu wassalaam te waxoon nañ la nag nabi bu nekk mooy ne moom rasul la waaye nooy nooy rasul bu nekk nabi la waaye du contraire bi waaye it mooy képp ku ñu soloo ku ne yoren suñu borom def na ko rasul mooy rasul boobu nag waxoon nañ la yonent nabi ak rasul yépp suñu borom da koy yónni comme niñ ko gisoon ci saar bi ñu génn biñ naan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi bi yonent bi alayhi salatu wassalam suñu borom ma arsalna min lu la jiitu min rasulin ci ndaw wala nabiyin du caagante na koo xam ne dañ koo solo ci kaw noonu kon ñu xam ne nabi moom itam dañ koy yónni comme ni nga xam ne noonu lañuy yónnee rasul waaye day wute comme liñ la waxoon foofu la ci teqantal boobule walillahi alhamdu wal minna kon al anbiya loolu nag turu saar bi dinañ gis nga xamante ne foofu la nekk ci biir saar bi ak ñoom ñi nga xamante ne suñu borom li muy tudd fii tudd mbooloo ci ñoom alayhimu salaatu wassalaam kon suñu borom di tàmbale mu ne bismillahi rahmaani rahim mu ne bismillahi ci turu ki nga xam ne mooy Allah arrahmaani mi yërmandeem fees dell ah, moom ni fees dell yërmande arrahiimi te yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne iqtaraba linnaasi xisaabuhum mu ne iqtaraba daal dinay jege iqtaraba daal di nay wu de linnaasi ñeel mbindeef yi waaye rawatina ngir yi ñeew euh, mooy yéeféer yi ak ñi nga xamante ne ndax ay jullit lañ sax waaye yor jikko yéeféer yi nii mooy loolu noonu moom lay wax nii ne iqtaraba jege na linnaasi ñeel nit ñi xisaabuhum li nga xamante ne nii mooy seen isaab mooy jamono ji nga xamante ne nii ci lañ leen war a àttee nga ne ma waaye mbir mi yàgg na de ma ne la mbir mi lenn la xam nga waxoon naa la fe ne la li arab yi wax rek man maata qaamat qiyaamatuhu képp koo xam ne faatu nga moom yow moom sa yow mal taxaw na mooy ne bés boobu lañ lay commencer di xisaab di la àtte mooy ndax boo nekkee barzax mooy fa nga xamante ne mooy diggante ga nga xam ne moo nekk diggante àddina bii ak al axira di al axira foofu ngay nekk moom de toute façon dina nekk tiwo boo xamante ne nii ci aljana lay jóge wala boo mu nekk tiwo wal iyaadu billah boo xam ne safara direct lay ñëw ci yoom mooy nit ki foofu lañ koy commencer boo xam léegi moom mu jëm day leer léegi nag suñu borom ne loolu kon mooy nit ku nekk yow boo faatoo jeex na mooy yow de toute façon sa yow mal xiyaam gi ñuy wax taxaw na ci yow mooy ne yow moom de toute façon c'est fini loolu moo tax mooy nag te nit ku nekk te kullu ma huwa atin qarib lépp loo xam ne day ñëw dina dikk te lépp loo xam ne luy dikk la qaribun lu jege la de moo tax suñu boroom kon ne iqtaraba te waxoon na le ne eh, mooy benn bés yéen yéen benn yéen yéen wa inna man mooy benn bés inda rabbika fa sa boroom ka alfi sanatin mu ngi tolloog mina mimma ta'udduna ci li nga xam ne moom ngeen di wàññi yéen seen bés yi kon loolu lépp di wane ak jegeem ak nit ki nga xamante ne ak dundam fii ni nga xam ne noonu la jegee nekk loo xam ne bariwul fi muy nekk gone ba ni nga xam ne ci lañ ci lay manale boppam ila ardalil umr bu dee sax gudd na fan suñu boroom delloo ko fa nga xamante ni moo gën a néew moo gën a yées ci waa bu gën a féete suuf ci jul dundi goo xam ne gu goo delluwaat na nga xam ne noonu la gën a nekk ci suuf loolu la nga xam ne mujj ba lépp lu muy def dañ ko defal kon nag loolu mooy yàggul nga gis ne ñu gën a yàgg lañ naan kii ay santaalam kii ñu naan ay gaa ji de moom téeméeri at wala loo xam ne sax jegu ko ñu jegewu ko sax ay nga xam ne juróom ñetti fukki at yi naan ah, ndax moom ne wallahi loolu moom xam nga ne moom guddul moom juróom ñetti fukki at ci koo xamante ni nii waaye yow mooy ba mënalee boppam yàggu rek léegi après bu dee ne mos daa teeloon a naax loolu lépp boo génnee jamono ji mënal boppam bariwut kooku bu dool jaamul woon boroomam tabaaraka wa taala kooku kuttus na te perte na wallah kon suñu boroom ne iqtaraba linnaasi xisaabuhum mu ne kon iqtaraba jegana linnaasi ñeel nit ñi xisaabuhum seenug xisaab ak seenug saytu wahum seenug regle wahum te ñoom fii xaflatin ñu ngi ci yëga di moori duuna di dummóoyu bés bii mel ni koo gis daal mel ni daal moom li ñuy doxale mooy ne daal bés bii daal de toute façon amul daal moom daal boo waajaluñu ko ci ngëm yàlla ci ragal borom bi tabaaraka wa waaye ci dellu ci moom te ragal jaam ragal yàlla ci jaam yi nga xam ne bu dee borom pouvoir la wala koo xam ne borom bi da may wala boog am lu mu ko defal du ragal yàlla diggante jaam yeeg loolu ko borom bi defal moom daal ni muy doxe mooy daal dafa dummóoyu bés boobu mel ni bés bii daal moom moom daal xewul de waajalu ko dara dara dara dara dara te lii nag mooy ñi ci ëpp mooy yéeféer yi waaye wal iyaadu billah ku waxal borom bi xam ne am na jullit ñoo xam ne nii lañ mel mooy jàpp nañ ne ñoom seen àddina kese noonu la ñuy nekkee ba ni nga xam ne ci la leen dee di dikkale wal iyaadu billah mu ne maa yaatihim dikkalu leen min dikrin ci benn benn fàttali yonent bi waxoon nañ la wute yi am am ñu ne zikri bii day teg alquran am ñu ne mooy façon sikar bu nekk rek lépp loo xam ne da leen di fàttali seen borom ak tudd goo xam ne bu dut min rabbihim am ñu ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne du leen dikkal benn yonent bu tukkee ci seen borom rawatina yonent bi alayhi salaatu wassalaam muhdathin koo xam ne mooy dañ koo indi mooy aaya yu bees yoo xam ne suñu borom comme ni alquran doon wàcce par ndànk-ndànk ñoom daal boo leen ci wax saa bu rek daa mel ni bu njëkk bu wàcc rek bu mujjee wàcc moom la ñuy gën a weddi na nga xam ne moo rawoon nañ weddi woon bu ko jiitu woon kon maa yaatihim du leen dikkal min dikrin li nga xamante ne mooy ab fàttali ab laaya ab loo xam ne kat ndaxa seen saraf la waroon a doon nekk loo xam ne seen teraanga la waroon a doon de muy alquran ji laayay borom bi min rabbihim tukkee ca seen borom muhdathin boo xam ne bu bees la ndax suñu borom moo ko doon wàcce par ndànk-ndànk déggoo mënoon yéeféer yi doon wax naan moo lan moo tee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni wàcce ko laaya ci alquran yi jumlatan waahida deux benn yoon kese lépp ma suñu borom nem dara laa ko defewul noonu man maa koy wacce ngir dëgëral ci sa xol waaye wa rattalnaahu tartiila loolu mu ne gisoon nañ ko kon nag mooy saabu bu ñëwee muhdathin di bees par ndànk-ndànk waxoon nañ la tekkiwul mukk ne alquran mbir la moo xam ne dañu ko sos wal iyaadu billah ndax lool kalaamu rabbil alamin mooy tabaraka wa taala mi nga xam ne amul fu mu tàmbalee te amul fu mu jeex moo taxit loolu moom nekkul loolu waaye mooy këyit yi ñu yor ak tamit ni mu doon wàcce bar ndànk-ndànk loolu lañ lay wax muhdathin bu bees la lu dul istama'uhu bu ko defee ñoom dinañ dégg laaye yañ leen wax si karsoo sële war leen a fàttali seen borom dinañu ko dégg ñoom ñoo ñële nit ñoo ñële leen waaye wahum yalabun waaye ñu continuer nekk ci seen foy seen yëga digéeg seen foyeet yi nga yi nekkee compétition yi du jeex ci wàllu football beeg yeneen ak leneen ak handball yeeg yi nga xamante ne jeux olympiques yeeg yooyu dara ak championnat yi du jeex gaa yi nekk ba fàtte seen borom da ngay gis ñoo xamante ne nii moom daanaka dara lañ dul def mooy ne ci yooy kese tabu boobu jeexee mooy mbumbaayub showbiz bi ñëwagul de ñii sax ci showbiz bi lañ bokk mooy ñi ma ci jublu mooy boroom tëggkat yeeg làmbkat yeeg façon yooyu ñu nekk ci yooy kese illa tamahu boo leen d wax naan alquran de ah yow de mooy muhdathin bu bees ci yow parce que xamoo woon lii xamal nañ la caaxaan yi nga nekk julli farata la da koo war a def ci waxtu yi amul damay paqueté bàyyi ba wàcce julli yëpp loolu amul léegi nag nga wax leen ko ne leen aaya yi wa ko wane ne yoneen suñu borom moo ne ne moom dafa wàcce dara alquran da koo def inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta léegi ne borom bi ne moom daa def alqur yi julli mu nekk ay waxtu yoo xam ne yu mu dëxal la loolu nga gis ñu daal di koy dummóoy yoo xam ne da leen a utal ay waxtu daal di leen déxalee nga gis gaa yi daal mooy ne nga ñëw léegi loolu boo ko waxee muy mer wala boo sànni ko fële continuer ci foog yi naan ñun daal ci fii la ñu ne àddina la ñu ne dañuy dund ñun fii dund la ñu xam walla bu ñu faatoo ñu xam ne noonu la waaye fii dañu feen di ngir dund kon suñu borom ne noonu lañ de laahiyatan ba pare nag mu yëgadi nekk koo xamante ne nii vraiment dafa yëgadi qulubuhum li nga xam ne mooy seen xol ya gaayoo yele de seen xol ya daal mooy wëlbatiku daal di yëgadiku ci li nga xamante ne mooy alquran ji fàttali ji ñu leen di fàttali seen borom na ngeen ko jaamu bàyyi caaxaan yi lekke wa asarun waa ba pare nag ñuy déeyante seen biir nag di di di déeyante alladina ñan ñoo koy def mu ne alladina zalamu ñi nga xamante ne ñoom ñooy tooñkat yi katu seen bokkaalekatu borom bi am ci borom xam-xam yi ñu ne wa asarun waa lool ci ab baat yi la mooy yi nga xam ne xam nga asarra mooy loo xam ne danga koy wax ci ndànk secret di ko wax ndànk am ñu ne waaye <laughs> alhamdulilah ci abdaat yi la abdaat yi ci araab yi mooy yoo xam ne contraire la benn baat boo xam ne day tekki mbir ak li nga xam ne mooy safaanu loolu muy contraire bi am ñu ne wa asarru na dan najwa mooy ñu wax ko ci kaw mooy déeyante ko ca kaw lañ ko wax ndax lii de toute façon yàgg nañ ko wax yonent mi alayhi salaatu wassalaam naan hal hada moo ndax lii nekkul illaa basharun mislukum moo waay yow mooy yonent bi ñuy wax moo tax ñenn ñi ne lii mooy wone ne kon zikr boobu yonent lay muy alayhi salaatu wassalaam naan hal hada wala nii ñu leen di fàttali waay waay waay ki ko indi nekkul illaa lu dul basarun mbindeef la de mislukum bu mel ni yéen afatatuuna sihra lii la paawu Makka yi doon wax ay dunguru yeeg ginaaru yi ak ñi nga xamante ne ñooy al toppee gaa yooyu naan leen am haa bu ngeen leen fi gëmee xam ne gisoon nañ laay yu mel nii bu ngeen fi nooyee bopp la yonent yu njëkk yi lañ leen doon wax alayhimu salaatu wassalaam hal hada moo ndax kii nekkul illaa lu dul basharun moom mi seydinaa Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam mbindeef la de mithlukum comme yéen laa wax afatatuuna sihra li nga xamante ne mooy maji mooy li nga xamante ne ak njabar ba moom la fi indi yéen daal da ngeen di toog ñu indil leen njabar wa antum tubsiruna te xam ngeen te gis xam ne lii njabar la léegi ngeen koy jëm est ce que ngeen di def. ah yéen ñun saadaat yi dañoo leen koy wax ñun kilifa yi xaala suñu borom ne xaala wax na moom yonent boo bële alayhi salaatu wassalaam da waa Makka di déeyante lii wala ñi rek di ko wax ci kaw de toute façon wax nañ ko ci kaw waaye dañ ko doon déeyante xaala mu ne rabbi yee sama borom yàlla mu mooy ki xam ne al qawla wax ji nga xam ne mooy waxu dëgg wax borom dee ko xam fi samaa'i a asamaani wal ardi ak suuf wa huwa dama sami'u mooy aji dégg akoom bi al alim mooy ji